rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi samaaniin ba'dal mi'a wa an Usmaan bin Affaan radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam xayrukum man ta'allama al-qur'aana wa 'allamahu rawaahu al-buxaari rahimahu llaahu ta'aala wana al-imaamu al-xaafidu an-nawawi rahimahu llaah muy indil xadiis 993 ci baabu fadli qiraa'ati al-qur'aan di premier chapitre ci kitaabu al-fadaa'il muy nekk ci chapitre 180 téeméer ak juróom-ñett fukk xadis bi ñu mujj woon a gis ci suñu jotaay bi moo doon xadis yi mooy jotaay bi ñu génn moo doon xadis 992 mu ne woon wa an an-Nawwaas ibn Sam'aan radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu yu'taa yawma al-qiyaamati bil-qur'aani wa ahlihi alladhiina kaanuu ya'maluuna bihi fi ad-dunyaa walillahi alhamdu wal minna tey a gis hadis bi ci tegu comme niñ ko waxoon mooy hadisu sayyidina wa mawlana Usman ibn Affan alayhi ridwanu rahimu rahman mooy hadis bi muy neuf cent quatre-vingt-treize mu ne waan Usmana mu ne mu ngi jële ba léegi ci ibn Affan di doomu ku wa Affan radiyallahu anhu xalifa yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne nee na qaala rasulullah mu ne dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na ah, xayrukum ki gën ci yéen man mooy ka nga xam ne ta'allama dafa jàng alqur'ana alqur'an wa 'allamahu ginnaaw gi mu xamle ko ba ko jàng jotee mu jàng ko mu pare di ko jëfe ba pare di ko jàngale wa 'allamahu ginnaaw gi mu daal di koy xamle waaw nga ne yow fan la fi waxi jëfe ma ne wa ahli alladhina bihi biñ génn tafattala ko léegi te ñooy ahlullah ahlul qur'an hum ahlullah wa xaasatuh waaw waa al qur'an ñooy waay yàlla yi ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi borom bi tabaraka wa taala jagloo jag def def ay jagleen def ay ñi nga xam ne moo leen jaglool waaw waaw ñooñu ñooy waa alquran waaw kon loolu la waaw kon mu ngi noonu te loolu xadis ah imam an-Nasa'i moo ko solo na ko noon Ibn Maaja al-Qazwini rahmatullah alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na inna lillahi ahliin mina nnaas qaalu wa man hum ya rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala ahlul qur'aan hum ahlullah wa xaassatuhu allah allah yonent bi alayhi salaatu salaam dane yàlla am na ay njaboot mais pas ñun ni ñuy dégg njabootam ah. ah non am na ay njaboot ci nit ñi waaw ñu ne ko waman hum waa ñoon ñooy ñal ya rasulallah yow ndawal yàlla saasam mu ne hum ahlul qur'an ñoom ñooy waa al qur'an hum ñoom ahlullah ñooy waa yàlla yi wa allah <laughs> ma sha allah hadis bii <laughs> boobu laa doon wax de Eh, ba ma koy eh, door a dégg dama doon wax ne mais est loolu sax lu ñuy wax la njabootul yàlla <laughs> waaw est-ce loolu lu ñuy wax la <laughs> waaw boobu mooy ba découvrir sama griir que <laughs> ne waaw ahlullah ñooy ahlul qur'an waaw inna lillahi ahlin min an waaw kon nag mu ngi noonu quoi waaw kon nag mu ngi noonee am na yeneen yoo xamante ne nii yu xew la ñoom Attaab ibn Asiid radiyallahu anhu mu bi alayhi salaatu wassalaam daf ma yebal ci waa Makka ne ma atatri ila ayna ba'astu est ce que xam ñan laa lay yebal jëme ba'astuka ila ahlillah <laughs> maa ngi lay yebal waa yàlla ya ñooñee seen lépp yàlla la waaw seen borom rek mooy ñi nga xamante ne al imaam al bayhaqi solo na tamit inna ummaara buyutillah hum ahlullahi azza wa jalla waaw waaw waaw <laughs> waaw ah, kon mu ne ñi nga xam ne ñooy dundal néegu yàlla yi ci jàng alquran ci julli te julli lañ cay def li gën a màgg mooy jàngu alquran ji ci biir ak tudd yàlla wéetal ko te yàlla tax ñooñ ñooy waaye yàlla azza wa jalla waaw <laughs> kon nag mu ngi noonu le kon nag mu ngi noonu loolu lu ama am solo <coughs> kon ñu ñëw continuer fi ñu ne woon kon Seydina Usmaan mu ne suñu bo- yonent bi alayhi salaatu wa nee na xayrukum ki gën ci yéen man mooy ña nga xam ne ta'allama ka nga xam ne ci yéen ta'allama dafa jàng alqur'aan alqur'aan wa 'allamahu daal di koy xamle ne rawaahu hadis bi de solo na ko al al Bukhari al imaam Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba wala Bazdizba al-Ju'fi al-Bukhari amirul mu'minin léegi laaj bu njëkk bi mooy est moom dong ko solo ñu ne la hadis bi sëriñam di al imaamu Ahmad ibn Muhammad jëloo na ko ci terme afdalukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama voilà ki gën ci yéen mooy ki jàng al-Qur'an daal di koy xamale ci musnadu euh, Usman ibn Affan waaw afdalukum am na xayrukum am na léegi kon ñoom moom imaamu ahmad jiitu woon na daal di koy solo na ko noonu mbokku taalibe imaam al buxaari dal imaam abu daawud naka noonu al imaamu abu isa muhammad ibn isa ibn sawrata at-tirmidhi ak naka noonu al imaam ibnu maaja al imaam an-nasaa'i ci waa ashaabu sunan moom moo ko indiwul naka noonu hadith bi al imaamu muslim indiwu ko al imaamu al buxaari rahimahullah moom bon dafa dajale mbir mi bu dee bii nii xayrukum bi hmm. eh, mooy li nga xamante ne nii mooy moom lañ indi njëkk indi teg ci beneen muy kitaabu fadaa'ilul qur'aan baabu xayrukum man ta'allama al-qur'aana wa 'allama mu ne haddathana Hajjaaj ibn Minhaal mu ne nettal nañu suñu sëriñ ji Hajjaaj ibn Minhaal wax naa la ñuy wax al-Hajjaaj wa Hajjaaj ibn Minhaal al-Anmaati Abu Muhammad as-Sulami al-Attaar rahmatullahi alayhi al-Basri rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Shu'ba mu ne ki ñu nettali mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistaam al-Waasiti al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne axbaranii Alqama ibn Marsad mu ne nettali na ma xabaare na man dong Alqama ibn Marsad di Alqama ibn Marsad Abul Haarith alhadramiyu alkuufi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne sami'tu Sa'd ibn Ubaydata mu ne nekk dégg naa Sa'd ibn Ubayda di Sa'd ibn Ubayda as-Sulamiyu Abu Hamza alkuufiyu rahimahullah an Abi Abdirrahman as-Sulami muy jële ci Abi Abdirrahman as-Sulami jànkatu alquran bu mag bi Abdallah ibn Habib ibn Rabi'a Abu Abdirrahman as-Sulami al-Ansari alkuufi ad-Darir al-muqri rahimahullah moom Euh, mu siiw na siiw na siiw na li waa alquraan yi ñu doon wax moo tax it ñu gis nga ñoo ñoo ko solo an Usmaan hmm? mu jëla ko ci Seydina Usmaan eh, mi nga xam ne mooy Ibn Affaan ibn Abil Aas ah eh? Usmaan ibn Affaan ibn Abil Aas eh, ibn Umayya ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaaf radiyallahu ta'ala anhu al-Qurashi Abu Amr ñii ne Abu Abdillah muy al imaam ah, ah, ñetteelu xalifa Yonent bi saa saam Zunnurayni ndax denc gi mu dencoon ñaari leeru Yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi Ruqayyata Umm Kalsuum min an-nujumi ah, Sayyidatu Ruqayya radiyallahu anha Zunnurayni hmm, boroom ñaari leer yi boroom yoo xam ne moo jëndoon teen ba ba waa Medina julli ñi amuñu ndox. yahud ba di leen këyitloo di leen fontoo ci ndoxam bam yoroon di leen santaas <laughs> waaw kon Seydina Usmaan radiyallahu taala anhu bokk ci e, ñeenti xalifa yonent bi alayhi salaam bokk ci al mubashirina bil janna boroom gëneel yaa ngoog alayhi ridwaanu rahimu rahmaan radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala xayrukum man ta'allama al-qur'aana wa 'allamahu qaala wa aqra'a abu abdirrahman fi imrati usmana hatta kana al-hajjaj qala wa dhaka alladhi aq'adani maq'adi hadha waaw bi mu ëndee hadis bi moom euh, euh, Seyna Abi Abdirrahman as-Sulamiyu mu jële ko woon Seyna Usman radiyallahu anhu mu ne xayrukum euh, yonent bi alayhi salaatu salaam nee na xayrukum man ta'allama al-Qur'aana man ta'allama al-Qur'aana wa 'allamahu ki nga xam ne mooy ki jàng alxuraan di ko xamle eh, eh, mu ne qaala mu ne wa aqraa abu abdirrahman mu ne jàngale na abu abdirrahman di as mi ko jële ci sayyidina Usman radiyallahu anhu fii imrati Usmana jële ko ki jamono ji sayyidina Usman ibn Affan alayhi ridwanu rahimu rahman nekkee xalifa hatta kaana ba ne ñuy nekk jam al-Hajjaj eh, al-Hajjaj nekk gouverneur voilà mooy diira boobu yépp moom daal moo moom jàngale na ci alquran qaala mu ne moom abu abdurrahman mu ne wazak gis nga xadis bi mooy li nga xam ne alladi li nga xam ne aq'adani maq'adi hada mooy li nga xam ne sama bërëb bii ma toog di ci jàngal alquran depuis diira boobee hmm? mooy wilayatul hajjaj ban bi mu nee fan iraq waaw <laughs> bu dee début bu dee début xilaafaay sayyidina usman ak début wu xilaafaay euh, nekk wilaayatul Hajjaaj ci al-Iraq loolu def na trente-huit ans comme ni ko imaam al-Haafiz ibn Hajar euh, daal di leerale waaw mooy xilaafaay Usmaan ak début wu wilaayaay ibn Yuusuf bu dee nag daa nekk diggante njaal deenu xilaafaay Usmaan ak mujjanteelu li nga xam ne mooy bi al-Hajjaj ibn Yusuf di nekk fee gouverneur euh, Irak loolu soixante douze ans la ni ko al imaam al-Hafiz rahmatullah alayhi daal di takk hmm? mu ne fa Allahu a'lamu bi miqdaari daalik yàllaa xam ne ñaar yi ban la ci jublu <laughs> est ce que ñaar benn Seydina Ousmane xilaafaam la commencé woon di jàngale ba ni Hajjaj di fa di jógee li nekk gouverneur Irak ba mu jeexal wala ba ah loolu ak wala bokk. mooy ci xilaafa Oman ak dibiwu xilaafa ak wilaayaay Hajjaaj mu ne loolu yàllaa xam hmm? kon mu ngi kon eh, moom mu noonu la waaw eh, kon loolu lu ama am solo la kon lii la ci yokk hmm? ki nga xamante ne mooy al imaam al Buxaari rahimahullah kanta te ni nga ko ndiwaat bi buntu bi nga xam ne mooy ci même buntu bi hadis bi bi ñu ci teg dane hadathana Abu Nu'aym mu ne ki ñu nettali mooy Abu Nu'aym di al-Fadl ibn Dukayn Amr ibn Hammad ibn Zuhayr ibn Dirham al-Qurashi at-Taymi at-Talhi Abu Nu'aym rahmatullahi alayhi al-Kufi rahmatullahi alayhi qala mu ne hadathana Sufyan mu ne ki ñu nettali mooy Sufyan di Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq as-Sawri Abu Abdillah al-Kufi abu eh, rahmatullahi alayhi an Alqama ibn Marsad mu jëloon ko ci Alqama gis nañ ko sànq ibn Marsad mi ko Shu'ba jëlee eh, Abul Harith al-Hadrami al-Kufi an Abi Abdirrahman as mu jëloon ko Abi Abdirrahman directement boo seetloo ñaari kàllale yi am na wuute Shu'ba amirul mu'minin xaritam bi Sufyan <laughs> moom te hadis jiital leen Sufyan <laughs> oh! laa ilaha illa allah ah, waaw Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri al-Kuufi Shu'batu ibn al-Hajjaaj al al al al al eh, Abu Bistaam sawaay al-Basri nee na al-Waasiti al-Basri bu ma wuteeg moom moom bi yaboo ngeen jiital Sufyaan <laughs> waaw waaw fii eh, eh, da ngay gis ne bu dee Shu'ba dane axbarani Alqama ibn Marsad mu ne sami'tu Sa'd ibn Ubayda mooy moom dafa dugal diggante Abu Alqama ak Abu Abdurrahman as-Sulami dafa dugal Sa'd ibn Ubayda moom Shu'ba kanta ki nga xamante ne nii mooy e, xaritam bi Sufyan ibn Sa'id ath diggante Alqama dugalu fa kenn ak ak ak Abu Abdurrahman Alqama ci boppam ibn Marsad moo ko jëlee ci Abdurrahman as abi as-Sulami nga ne mais loolu nu mu fa demee ñu ne loolu mooy li yonent li imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax rahimahullah ne lenn la mooy Shu'ba lii gis nañ ne kon daa wuuteeg moom al imaam as-Sawri xaritam bi rahmatullah alayhima tuddul Sa'd ibn Ubayda dañ ko waxa léegi mu ne nag ku mel ne al-Hafiz Abul Ala al-Attar euh, daal dinay yaatal guddal na ci téereem bi al-Hadi fil Qur'an euh, di génne di taxrij xadiis bii waaw waaye. Euh, euh, euh, wax ñi nga xam ne ñoo ànd ak Shu'ba ci loolu ñeneen ñoo xam ne dañ koo riwaaya dëppoo ci ak ñeneen ñoo xam ne dañ koo riwaaya dëppook Sufyan ibn Sa'id as-Sawri rahmatullah alayhi mais ñi dëppook Sufyan nag moo moo waaw moo tax ci boppam boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo féeteel kaw li nga xamante ne mooy riwaaya somba bi ne noo amul Euh, euh, loolu amul diggante ki amul ci quoi <laughs> waaw moo tax al imaam at-Tirmidhi moom bi mu ko solowee dana ne ka anna riwaayata Sufyaan asahhu min riwaayati Shu'ba waaw dafa mel ni nag ni ko Sufyaan as-Sawri solowee moo gën a wér ni ko Shu'ba solowee voilà waaw am ñeneen ñoo xamante ne nii ci xuffaat yi ñoom dañoo riwaaya as-Sawri lañ ne waay moo gën a dëgër waay waaw loolu euh, euh, euh, ba pare ñu jàpp ne mais ñu ne bon waaye lii son ba lim ci yokk kim ci yokk ci diggante bi loolu daa bokk ci li ñu naan al mut al al al ziyaada ziyaada la mooy mooy riwaaya mooy al al ziyaada wala al mazid fi muttasil asanid la ko boroom xam-xamu kii di woowee hadith yi. almazid bi nga xam dañ ko yokk fii muttasil fii muttasilil muttasilil an asanid yi nga xam ne dafa jokkoo ci jàllale yi am ñu ñëw jàllale boo xam ne bii ñoo gis ne am na nii la mel mais am koo xam da koo solo am kuñ dugal ci diggante ñaar nit voilà kon loolu nag lii am dëgg lii dëgg mooy li imaamul Buxaari yi def te boo seetloo jëfleen euh, dafa ne ñaar dafa jàpp ne ñaari riwaay yëpp wér moo tax mu indi xadiisu su Sufyaan ñàkkul ne euh, boobu nit man na ne boo amaana xanaa boobu la gën a wéral euh, moom mais euh, bu somba bi euh, door tee teg beneen bi dañ naan la du loolu lépp mooy dañoo bëgg a wan képp que ni ñaar yëpp dëgër voilà moo tax al imaam al xaafiz an al al al al al ibn Hajar rahimahullah mu ne moom ki nga xamante ne mooy al Buxaari moom dafa soro fa axraja tariqayni fa ka annahu tarajjaha indahu annahuma jami'an mahfuzan waaw. kon loolu la mu ne kanta al Bukhari rahimahullah dafa solo euh, ñaari yoon yëpp ñaari yoonu hadis bi yëpp mel ni moom daal dëgër na fa moom que ñoom ñaari ñëpp ñaari yoon yëpp dëgër nañ te loolu lépp la ñuy ñu jàpp te loolu noonu la demee waaw mu ne kon ci kaw noon fa yaxmalu day yenu que ne ala anna alqama sami'ahu awalan min Sa'd mooy alqama euh, da koo solo ibn Marsad jëla ko ci Sa'd ibn Ubayda moom mu daal di koy jële ci Abu Abdurrahman ba pare après mu dajeeg Seydina ki nga xam ne mooy Abu Abdurrahman as-Sulami radiyallahu ta'ala anhu ba ba ba pare eh, dajeeg moom daal di ñëw daal di koy jëlewaat ci moom da loolu bari na loolu moo daloon na keroog bi ñu la doon wax naan la eh, ci al-Maqburi eh, Sa'id ak baayam Abu ak Abu di jëlee ci Seydina Abu Hurayra doom ji day jële ci Seydina Abu Hurayra directement mais day jëlee ci baayam di Abu Sa'id Kaysan al-Maqburi muy jële ci Seydina Abu Hurayra voilà loolu loolu kese la mooy kii daa dajeeg moom euh, euh, ginnaaw gi mu dajeeg Seydina Abu Abdurrahman as-Sulami moom Alqama ginnaaw bi mu ko déggee ci Sa'd ibn Ubayda léegi nag ku nekk solo la nga xam ne noon nga ko jàppe noonu nga ko jànge loolu moo indi lii loolu mooy li nga xamante ne mooy insha Allahu taala loolu mooy li gën a dë voilà kon loolu mooy li gën a dëgër waaw ah léegi kon ginnaaw lii kon taxriij bi kon gis nañ loolu la la al imaamu léegi moo ñëw ak seeguñu woon ci yàqule waaw mooy eh, haddathana abu nu'aym qaala haddathana sufyan an alqama ibn marthadin an abi abdirrahman as-sulami an uthman ibn affan radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qaala annabi sallallahu alayhi wa sallam inna afdalakum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mu ne inna afdalakum ki gën ci mooy man ka nga xam ne ta'allama alqur'ana dafa jàngal qur'an wa 'allamahu daal di koy xamle kon loolu lii nag bokk na kon ginnaaw taxrij bi nii ci gàttal lëkkaale bi mooy ne baabu fadli qira'atil qur'an ngëneelu quand même jàngal qur'an quand même waaw ba bay saasaan bi ñu xamal ne ki gën ci yéen mooy ki jàng alqur'an parce que mooy lu gën lu nit di jàng waaw lépp lu nit di jàng li ci gën mooy qur'aan rabbihi mooy téere boroomam al qur'aanu boroomam parce que mooy gën ci kàddu te gàdduy boroom bi la tabaaraka wa taala waaw te nag mbindeef kàddu boroom bi tabaaraka wa ni mu ni boroom bi wuteeg jaam yi noonu la wuteeg bu jaam yi waaw waaw amul tàmbale amul fin amul nuñ koy melale waaw moo tax kenn manu loolu moo tax Euh, euh, euh, <laughs> batala yi am seen am problème waaw ca suuratul baqara bi la wala tastati al batala waaw moom moom duñ ko mën a dékku ndax alquran moom mooy kalaamu rabbil alamin moo tax muy sonal képp koo xam ne caaxaan kan nga foog nga nekk ko xam ne yow dangay nangu gëm borom bi tabaaraka wa taala ngir kàddu googu mën neex ci yow nekk loo xamante ni danga koy mën a Euh, dañ ciy mën a waaw kon nag ki nga xam ne nag mooy jàngale kàddu gi gën di ko jàng ba pare di ko jàngale waaw kan moo jëf lu gën ni moom non xayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama moo na al-imam al-hafiz rahimahullah mu ne waqad su'ila Thawri an al-jihad wa iqra' al-qur'an farajaha thani waaw wahtajja bi hadha al-hadith mu ne al-imam ath-Thawri mi e, e, nga xam ne càllale deuxième càllale bi ci moom lañ ko jële Yahya ibn Sa'id e, ma Yahya Sufyaan nga naan ah Yahya ibn Sa'iid mooy taalibeem bi al-Qattaan al-Haafiz Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri rahimahullah dañ koo laaj ne ko waaw jihaad ak jàngale alquran bu gën mu ne bii moo gën jàngale mu daal di sukkandiku hadis bi ne ndax Yonent saa sallam nee na xayrukum man ta'allama alqur'ana wa mm, eh, allama kon loolu la. kon loolu euh, euh, di wane tamit ngëneel gi nga xam ne moo nekk ci li nga xamante ne nii mooy jàngale li nga xam ne mooy alquran waaw ah, kon loolu lépp day wane ngëneelu alquran ngëneelu jàng alquran mooy boo ci nekkee yaa ngi nekk ci lu gën lu jaam nekk jeex na loolu doy na ngëneel baabu fadlu qiraatil quran waaw te wax nañ la sànq ci borom bi ne yeneen saa salaam ne. boroom bi am na ay ñoñ ci nit ñi ñu ne ko ñooy ñam ah, ay njabootu yàlla ñooy ñam mu ne mooy ñi nga xamante ne ñooy ahlul qur'an ñooy ahlullah wa xaasatu loolu moom wallahi doy na doy na lépp waaw wallahi alladi laa ilaha illa wallahi alladi laa ilaha illa doy na lépp kon loolu la ah waaw <laughs> ah. kon euh, loolu daal euh, daanaka moom doy na amul leneen luñ ci yokk kon nag alquraan a ngoog liñ ci waxoon ci jataay yi ñu génn doy na ci wàllu woowu nañ ci mooy de waaw laa tahjuranhu watluhu mu'abbida wastanbitam ma shi'ta minhu abada min al-ulumi mithla salih as-salaf id kulluhum min lujji bahrihi gharaf kama qala ash-shaykh abul mahamid ash-shaykh Serigne Touba ash-shaykh Ahmadul Khadim alayhi ridwanul baqil qadim la tahjuranhu waay waay ngalla waay la tahjuranhu watluhu mu'abida wa sambitan ma shi'ta minhu abada min al-ulumi mithla salih mithla salih salaf iskuluhum min bahri min lujji bahrihi gharab waaw bu ko bu ko gàddaay mukk dee ko jàng di ko dappetoo waaw comme way dawlu yu baax yi alquran a doon seen mbir de gis nga li tax ñu raw ñu alquran la waaw te wax nañ la hadith Seydina Omar a ngi ñëw ci kanam waaw yeneen saa salaam ci boppam di ko wax kon nag waaw ku la waaye raw rek xamal ne bi mu lay raw yaa ngi fii mu ngi doon def li tax mu raw la nga nekk fi di xoole waaw dëgg la fadlullahi la yutihi man yasha waaye ah am na lu mu def borom bi da lay defal ngëneel lool nga am loo def yow ba muy def loolu yow yaa ngi fépp te borom bi ñun ñëpp la yox ahliya waaw defal nañu prérequis yi tax ñu mën a sóobu ci alquran yittewoo alquran waaye nag wal iyaadu billah ah alhaakumu takaasur li tax daa ñu ne fi dégg alquran mooy njëkkalante rek waaw ku nekk ca domaine ba nga nekk waaw di nga exceller ci lépp ba mu des ci alquran di nga exceller ci lépp ba mu des ci jaamu yàlla. waaw ndaare nga kay doon ndacc leen la ndacc dee ndacc waaw wal iyaadu billaah ñaaw na waaw waaw waaw daanaka duñ ci mën a xam moyen duñu ko ci mën a am koo ci dem ak ñoom waaye nga ne kii moom baal mu daanu lépp lu jëm daal di ci wàllu diine daal mu mel ni daal mbir mi daal ci këpp këppal ca ñuy këpp këppal seen julli yi ca lañ yem waaw wal iyaadu billaah kon hadis bi am na solo nekk na loo xamante ne nii daal day eh, eh, wane ngëneel ñi nga xamante ne moo nekk kon ci takkoo ak alquran eh, waaye di ko jëfe waaw <laughs> waaw da koy jëfe di jàngale si noo waxoon nañ la boo ko ñëwee jëfe woo ko alquran day nekk lay contre yow di jëfe contraire am te tay ko day defe contre yow de waaw parce que nga xam ne day jàng moom da allama alquran am na njariñ jariñoo alquran te yàlla tax waaye wa allamahu lool qad ta'adda an-naf'u al-muta'addi mooy njariñ gi nga xam ne day jalgati waaw yow du yem ci yow dangay ngay jariñ ñeneen waaw non seulement ma ñooy ñaar yëpp njariñ boo xam ne dangay ngay jariñ sa bopp di jariñ ñeneen te loolu moom mooy matala na xeetu façon jariñu yëpp waaw waaw kon nag mu ngi noonee waaw te xamle jàngale daa nekk lu a xam ne bu yàlla taxee day am barke da ngay téye li nga jàngoon doo ko fàtte te tamit borom bi dalay may nga man a former ñu bari ñoo xamante ne nii saa bu ñu nekkee di jàngal Qur'an ak ku ñu ko jàngal yow borom bi di la bindal ay tiyaaba ndax yaa leen xamaloon loolee yaay ki ko njëkkoon a def ndax man sanna fi eh, islam yi sunnatan hasana man dalla ala xayrin kaan lahu ajru wa ajru man amila bihi yawmil qiyama gisoon nañ ko ca introduction ba ca mu mbëstal ba képp koo xamante ne nii daa tegtale yiiw yow yemoo ci tegtale da koo xamal nit ñi jàngal leen waaw yiw ga ak yiw képp kuy jëf ba yawmal qiyaam kon nag yooyu yëpp dafa am solo moo tax eh, eh, ñi nga xam ne eh, mooy boroom xam-xamu alquran yi ak ñi nga xamante ne ñooy jàngale ko alquran yi waruñoo bàyyi gaay di leen yàpp quoi <laughs> waaw waaw kooku warula bàyyi gaay di ko yàpp <laughs> waaw warula bàyyi gaa yi di ko yàpp jàpp ne waaw jaasëriñu daara bi moom non ñoom daal jàpp ne ñoo gën a doyadi ci société bi non waroo ko nangu waaw nit ñi bu leen faalee yow na yàlla tax waaye nag bu nangu ñu lay piétiner kat jàppe loo loo xam ne yow weesu nga foofu waaw waaw yow borom bi li wax wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin kookoo korangoon <laughs> waaw mooy jàngalekatu alquran bi ana kan moo gën a rafet jëf mi man daa ila Allah ki woote jëme ci yàlla te woote wi jëm ci jëme ci yàlla mooy alquran wa amila saaliha mooy la muy jàngal alquran bi mu cay tënku kem kàttanam wa qaala innani minal muslimin man ci ñi wommatul ci alquran la wommatu ci ndigalu alquran tay sori ay tereem wommatul sa borom waaw woote ci gën ci jaar ci yàlla bari nay façon de bi ci gën mooy bi jaarale ci alquran bi xamale ko waaw mooy ashraful ulumi waaw kon nag mu ngi noonee kon loolu lu am lu amal solo waaw kon nañu nekk ñoo xam ne dañ leen di jox gëdd tamit waaw mooy koo xam ne moo gën ah nañ leen nañ leen nañ nañ leen nekk ñoo xamante ne nii dañ leen di weg weg leen képp koo xam ne alxuraan daa nekk ci dëndam bokkul ak ki nga xam ne alxuraan newul ci dënnam waaw non melul ci dëndam yow bu dee ne ah ah kooku kooku kooku kooku niruwul te dinañ ci ay xadiis yoo xam ne dara newul ci dënnam moom moo kër gu màmba yam noonu la ko yonent bi alayhi salaatu salaam misaale waaw kon nag mu ngi noonu quoi loolu nañ ci bàyyi xel waay waaw xayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama ki gën ci yéen daal mooy ki nga xamante ne moo jàngal Alxuraan te di ko xamale waaw ci façon tafsir yi waaye mokkal gi euh, tajwid bi lépp loo xam ne day tourner i'rab bi ak yi nga xam ne ñooy tourner autour rawatina nag maanaa yi ak xóot yi nekk ci biir ba nit ki di ko incarner di ko dunde waaye yow ñooñu xayru ñoo ñoo gën waay waaw foo leen fekk ñu ngi alquran ñoom seen wax yëpp alquran la waaw allah kon nag loolu lu ama am solo la wallahu ta'ala